na Abdul Quddus mi mu jaar ci moom euh, ndaa Abdul Quddus moom dafa nekk koo xamante ne ni euh, bon ci xam-xamu xadiis ku ñu ku siiw la ku siiw la te <coughs> mais moom ñu bari ci boroom xam-xam yi dañ koo wéré dañ ko dañ ko <coughs> dañu ko nu mu tudd dañu ko jàmm am sax ci ñoom ñu ne kii wo créé katu xadis la kaana yada'u ahadis da doon toog di defar ay ahadis mooy maa nadima man istashara wala xaaba man istaxaar mooy lu sikul mooy ne maa nadima du rëccu mukk man istashara képp koo xam ne dafa konsulte laata muy def dara dafa consulter wala xaaba te pertul man istaxaara ku def listixaara loolu wax la joo xam ne waxu dëgg la waaye nag ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko wax loolu lañ mën da wax ndax bu dee ci càllale imaam at at tabaraani moo ko indi ci as-saxiir ak al-kabiir te xadiis boobu wérul ndax dafa jaar ci yoonu abdul quddus te moom euh, matruuk la mooy koo xam ne dañoo bàyyi ay waxam kenn euh, du daldi euh, jël ay waxam imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mu ne wa kaanat al a'imma ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yastashiruuna al umanaa min ahli al ilm fi al umuur al mubaaha li ya'xudu bi ashalihaa imaam al Buxaari rahmatullah xam ne ci lay indi ci Sahih bi wa mu ne wa kaanat al a'imma mooy ñi nga xam ne ñoo doon jiit ginnaaw yonent mi alayhi salaatu salaam dañ doon consulter ñu wóor ñi waaye min ahlil ilmi ci waa boroom xam-xam xam nga léegi eh, bon muy lu graw muy ni jullit ñu bari dañuy wax ay affaire u don d'organe duñ ci consulter benn boroom xam-xam ndax jàpp nañ ne l'islam ma su cee wax ah subhaanallah wala l'islam ba léegi waxu ci dara ah subhaanallah l'islam amul benn xew-xew bu bees buy xew lu dul suñu boroom tàggat na ay boroom xam-xam yoo xam ne jox na leen capacité ñu génne ci acteb l'islam boo xam ne du génn qaala allah qaala rasuluhu qaala al ulama rahmatullah alayhi ñoo xam ne yàllaa leen tàggat ñuy def ittihaad ci kii yu bees yi yoo xam ne dafa bees masula am mais du deñ tout le temps muy am cosaan ci alquran ndax alquran bàyyiwul dara maa faratna maa faratna fil kitaabi min shay suñu borom bàyyiwul dara te yonent mi aleyhi salatu wasalaam inna al xalaala bayyinun wa inna al xaraama li dagat leer na li xaraam leer na seen diggante am na yu lënt yoo xam ne ñu bari xamuñu ko waaye nag suñu boroom moo def tàggat ay boroom xam-xam ne fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu laaj leen waa alquran laaj leen ñi xam boroom xam-xam yi bu ngeen xamul lu tax duñ leen boole ci yooyu kan moo leen l'islam waxul ci ay don d'organe ak ay don de sang ak yooyu ku leen ko moo tax imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ne mu nee ne yow ñi nga xam xamuñu ko xamuñu ko mais bul bul bul bul yemale l'islam ci ñooy bul ñëwee islam ci ñooñu ci ban ay sëriñ diw laa xam ma souvent dégg ñu ci wax kon xamuñu ci dara te sax kan moo la ne sëriñ diw moom nga xam xamu ci dara sax dañ koo foogee. moo tax mu ne i i aima yi ginnaaw yeneen bi alei salatu salaam dañ doon consulter ñi nga xam ne ñooy al umana min ahlil ilm ñi nga xam ne ñoo wóor ci boroom xam-xam yi ñu wóora ah. ay ay ay ay ñoo xam ne ñoo ragaluñ yàlla ci seeni wax benn yoon du ci seeni wax du seeni jëf du seen dara ñooñu tax ñuy wax ñooñu <coughs> c'est sûr que ñooñu taxul ñuy wax lool waaye fil umuril mubaaha ci mbir yi nga xam ne dagan nañu daal ci ciy waxtaane li yaxudu ngir ñu jël bi ashariha li nga xam ne mooy bi gën a ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam looloo doon noonu la doon doxale yaa Aisha radiyallahu anha ne radiyallahu anha nee na max max tiira yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu boroom masula teg ci kanamam ñaari mbir yu mu war a tànn benn ci ñaar yooyu illa xtaar aysarahuma lu dul tànn na bi gën yomb maa lam yakun isman fekk boobu gën yomb du bàkkaar waaw moo tax imaam Sufyaan ibn Sa'id ath-Thawri rahmatullah alayhi mu doon wax li yakun ahlu mashuratika ahla taqwa wal amaana wa man yaxsha allaha taala ñi nga xam ne ñoom ñoom ngay consulter yow ki jiite ak yow ki war a jiite kenn foo war a kii nañu nekk ñoo xam ne boroom ragal yàlla ak kóolute ak ndax wa man yaxsha ak koo xam ne dafa ragal buur yàlla subhaanahu wa taala loolu la <coughs> kon lii mooy li nga xam ne mooy consultation te yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la ñu jàngal mais borom kër gi nay consulter soxna yonent bi alayhi salaatu salaam sulhul Hudaybiya mais consulter ne yaay Ummu Salama moo tax wax ji naan shaawiruhum wa xaalifuhum loolu kadib la loolu yonent bi alayhi salaatu salaam waxu ko xarit boobu. loolu mawdu la xadiis la boo xam dañ koo créé que ni jigéen ñi dee leen consulter dee leen laaj seen xalaat waaye buñ leen joxee seen xalaat wuute leen wuute leen ak ñoom xalaat biñ joxe loolu dëgg yeneen ci daal saab daal di laaj yaay Ummu Salama keroog bi mu ne yi watu leen te ngeen euh, ren li ngeen fi ñu dëpp ñu ne ko déedéet ba mu ñëw consulter ko laaj ko mu ne leen li ngay def bu ci wax ak kenn génnal yow nga watu ren li ngay ci dinañ ko def ba génnee waxul ak kenn ñëw watu def tis tis li ko yaay ummu salama wax saxaaba yi gis radiyallahu anhu mu def loolu ñu daal ko ciy toog kon kooku na kooku nga ne moo ne shawiruhunna wa khalifuhunna consulté leen jigéen ñi waaye buñ leen joxee avis ñeen daal di koy loolu waxi macho yooyu nga xam ne du dëgg loolu kadib la mooy du dëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxu ko loolu loolu mawdu' la léegi kon loolu mooy shura sa kër yow def ko yonent ba def ko ngir roy consulter na ñun duñ consulter ñu ci bari ñu ñëw rek di def di jaay ne waaye fii ñooy takk tubéy ji ñooy takk seen tur gi waaye yow doo takk seen tur consulter nga naan loolu mooy sunnaa yonent ma lay sa sam roy ko kon loolu mooy li nga xam ne mooy shura bi yonent mi alayhi salaatu jàngale te jëmmal ko ci li nga xam ne mooy ghazwatu badrin ñu daal di koy gis ci ni nga xam ne moom la def laata muy génn waaye bi mu génnee ñëw ba dégg ne waa Quraysh armée ba génn na mu consulter leen waaye tamit ci prisonniers yi mu consulter leen ndax moom xalaatu benn nit rek surtout ñun ñii moom <coughs> di jiite ne man sama xalaat rek a fiy dox man daal li ma gis rek la ñuy doxal doole moo tax <coughs> nga gis despotisme bari ñoo xam ne ñoom waaye tamit wax naa la ñuy consulter ñooy ñan yor conseil yoo xam ne di la consulter ci benn domaine ñoom ñépp sa parti lañ bokk ak xaalis bi ngeen di fay lañ intéressé lu la neex rek nga wax ñooñ tax ñuy wax déedéet déedéet ñooñ tax ñuy wax kon nag loolu mooy li nga xamante ni mooy suuraa gi eh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di jàngale daal di digle ñu gis ci lépp ba mu des ci yi nga xam ne wax yu da cee ñëw mu leer ci nga xam ne yooyu wax nañ ko gis nañu ci yan lañ mën a def suura ñu def ci yooyu ak ñan ñoo ko war a def ñan lañuy tànn moo tax li ëpp solo muy xilaafa gi saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo roy lii ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina xilaafa gi noonu lañ def dañoo consulté wante seen biir Seydina Umar ibn al-Khattab xilaafa nim rëye noonu la defoon da koo def shura problème bu bees bu génn jamaa saxaaba kibaaru saxaaba dooru noonu ñépp lay dajale de kibaaru saxaaba ñi gën a màgg ci saxaaba yi gin ci am xam-xam ay ñoom seydna Uthman seydna Ali ibn Abi Taalib ñoom seydna Ubay ibn Ka'b ñooñu la doon woo waaye di nga yéem sa bopp bu dee ne ñoom seydna Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu boole woon na ci ñoon as-saghir fi sin waaye al-kabir ash-sha'n habrul umma wa tarjumaan al-Qur'an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma bokk na ci ñooñu xilaafu seydna Umar ci la ko gën a jëmmal topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lool Seydina Abu Bakar noonu la doon def boo gisee duñ ko tudd lu bari <coughs> mooy ne xilaafaam dafa tuuti durée bu si gàtt la mais ni muy gàtt gàtt noonu tamit la tegoon tànkam di consulter saxaaba yu mag yi ñoom Seydina Omar ak ñooñu radiyallahu anhu Seydina Omar ibn al-Khattab noonu la defoon amoon assemblée boo xam ne seydna abdullah ibn abbas mu ndaw moomu ci biir la ko boole woon te seydna abdullah ibn abbas bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di génn àddina treize ans la amoon xilaafa seydna omar mu dugal ci biir foofu koo xamante ni jeune boo xam ne amagul quinze ans wala ci si quinze ans yi day door a mat ci seize ans yeeg yooyu la toll mu dugal ko mu bokk ci assemblée pour wan la ne affaire bi du affaire u gone mais affaire u compétence la du affaire u mag moo mag moo war a wax déedéet kan moo compétent ci mbir mi nettali boobu doon wax ci suuratul euh, <coughs> lan ngeen xalaat ci suuratul euh, lan ngeen di wax bi leen Seydina Omar laajoon ci idaa jaa nasrullahi wal fath boobu siiw na mu laaj leen saxaaba yi radiyallahu anhum daal di wax li ñuy tekki littéralement Seydina Abdullah ibn Omar non Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu bi mu ko laajee na ko yow loo gis ndax ñoom li ñu ko tekkee noonu nga gis mu ne man damaa gis ne aaya bi dafa tàgge yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk mu ngi suñu biir Allah gis na loolu mooy ne du affaire ñu naan âge bu ko amul âge bu toll nii du ci bokk déedéet ndax li wolof yi di wax que dëgg moom dëgg moom puso bu réer la rek mag dina ko for waaye it gone it mën na koo for kon lii mooy suuraa bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasallam jàngale jëmmal ko ñu gis ko ci li nga xamante ni ni mooy <coughs> euh, euh, euh, ci ghazwatu Badr ah bokk na ba léegi ci li nga xam ne moom lañuy jànge ci ghazwatu badrin bi mooy ne jullit ñi jullit ñi ñoom ñépp yam le général buñ newee ci xeex walla ñu nekk ki nga xam ne mooy généralu armée bi at le petit soldat bu dee mën nañ ko waxee noonu soldat simple bi amul kenn koo xam ne dañ naan kii moo privilégié moo am ay kii ci kaw ki ci des déedéet la fekk mu nekk njiit loolu rek la ko ëppale waaye ci kanamu àtte ci kanamu àtte ñoom ñoo ci yem loolu fan lañ ko jële ci ghazwatu Badr qissatu Sawad muy Sawaad ibn Ghaziya ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di defar sàppe yi <coughs> koy gaañ ci biir daal koy jàmbant bi ne ko istaw istawi yow Sawaad mu ne ko gaañ nga ma nu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa génne dindi biir bi ci biir nag nga ma gaañ xëcc yéreem simplement néewul mais yow da nga dof comme ni ñu ko waxee yow xanaa xamoo may kat non dafa yëkkati kii bi ne ko fay mooy ne gis nga l'islam amul waaye c'est le c'est le président c'est le ministre c'est le préfet dafa am immunité boo xam ne mbalaan moo xam ne moo tax kàccoorte yim def wala yi ñu koy jiiñ caay-caay yi ñu koy jiiñ kenn du ko àtte ndax moom moom député la moo tax kenn du ko àtte pour l'instant déedéet loolu amul ci l'islam l'islam boo defee même bu dee yaay président dañ lay àtte waaw boo wutee kenn ci mbir moo xam ne dafa war a dem ci devant le juge day dem ci devant le juge looloo tax Seydina yonent bi aleyhi salaatu wassalaam taxawul benn yoon ne man dama am immunité moo tax man maay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon sawaat bu ma fontoo jàllal nee déedéet dafa yëkkati ndax amul loo xam ne ñu naan kii bu comme que moo jiite moom mi sangu ñépp alayhi salaatu wassalaam waaye mu yëkkati biiram simplement yëkkati yéreem ne ko fayyul fayyul yaa sawaat mu fóon biir bi mu ne ko lu tax ngay def lii mu ne ndax xadara ma teew na li nga gis muy xeex a fi am ma bëgg bu dee fi laay génne àddina yaram yoo mujjee laal muy sa yaram sama yaram laalanteeg sa yaram yow sallallahu alayhi wa mooy loolu mooy jullit ñi fi silmi wal harbi sawa ñu nekk ci xeex en de guerre wala dara xewul ñoo yem démocratie yi ñuy wax ñaata président ñoo fi am ay procès yoo xam ne kenn du leen ko kii ndax président la loolu nag amul ci l'islam bu dee ne c'est avéré en tout cas dañuy kii mooy dañuy juger waaw waaw le président devient un simple justiciable <coughs> comme ñépp te juge bi du xool ne mooy bu koy juger du ne moom mooy président ba moo tax bu boobu sax du ko woowee monsieur le président comme Seydina Omar ibn al-Khattab ak Seydina Abbas radiyallahu anhuma bi nga xam ne ci la Seydina Omar radiyallahu anhu bëgg yokku jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye il fallait mu jënd kër yi nga xam ne këru nit ñi jege ci jàkka ji ndax dafa commencé xat mu nara boole ci yooyu ñuy toj war ko boole ci jàkka ji bu Seydina al Abbas radiyallahu anhu Seydina al Abbas bañ ne du ko joxe du joxe këram fii du ko joxe yonent mi alei saatu salaam ak ko jox du ko joxe fenn ñu koy boole ci jàkka ji Seydina Omar ibn al Khattab neewul l'intérêt général mooy privé kon nag nañ ko bule te ah, ci lislaam am na yoo xam ne noonu lay demee mooy bu intérêt général taxawee intérêt particulier yi dañ koy dindi mais dinañ leen ndàmp nag pas dañuy ñëw rek pat affaire yi wala nangu seen suuf ci noonu mais te tamit mbir mi du man maa koy fixer du yow yaay ñëw ne man waaye terrain bi daal lii la war a jaar man maa xool lu ma neex déedéet ay expert lañuy laaj ba xam prix kër gi dëgg bu dee ne foofu la tali bi war a jaar buñ leen dindee prix kii bi dëgg lañ leen di jox mais pas di leen brader mbir yi di ko jaay loo xam ne yow ku la ko naroon def ci sa moomeel nga bañ waaye di wan ne yaa kii yaa yaa jiitalu la neex ngay def l'islam xamul lool Seydina Omar ibn al-Khattab joxe këram mais kan moo leen Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu Seydina Ubay ibn Ka'b moo dem àtte leen te bi mu leen di àtte dafa jël dëgg gi dëgg gi la jël daal di koy jox kan daal di koy jox Seydina al Abbaas Seydina al Abbaas radiyallahu anhu ne ba mu xamee ne moom moo am droit këram la moo ko moom te ki jiite comme que juge bi d'accord na ne Seydina Omar ibn Khattab mi jiite mi xalifa Seydina al Abbas moom moom moom moomeelam luñ ciy def bu bañee bañ na Seydina al Abbas radiyallahu ne man damaa bëggoon lii laa bëggoon mu leer këne sama àq la ba mu leer ma daal di la koy door a jox mu daal di mujj d'accord joxe mbir mi loolu mooy l'islam neewul ni kii président la moo jiite nit ñi kon kenn du ko àtte dafa dem Seydina Omar dañuy dem nañ dem ñu àtte ñu kañ moo ñuy àtte mais. Sayyid Ubay ibn Ka'b Sayyidna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mais noonu la def Shurayh al-Qadi àtte na ko te moom Shurayh dafa newoon juge la boo xam ne nekkoon na juge pour Seydina Ousmane Seydina Omar ibn al-Khattab avant nekkoon juge pour Seydina euh, euh, Ousmane nekkoon juge pour Seydina Ali radiyallahu anhu anil jami' biñ nee xilaaf xalifa mais àtte na Seydina Ali ibn Abi Taalib jël li nga xam ne mooy dëgg gi ndax juge la day xool mooy xalifa mais mu jël dëgg gi jox ko keneen te kat Seydina Ali ibn Abi Taalib xam na ne moom waa ji mooy nga ameel problème ak koo xam ne la leer na waa ji ku ñeme yàlla lu quoi <coughs> ku ñeme yàllaa nji mooy ne waa joo xam ne yow dafa jël sa alal mais leer na ne sa alal la mais moom xam nga ne ñeme na dem ci juge bi waat ne moo ko moom te bu waatee de façon mooy moom dëgg gi waa ji waat ci loolu ah Surayh jël mbir mi daal di koy jox waa ji nga xam ne sax du jullit juif la woon joxu ko Seydina Ali radiyallahu anhu juif bi gagné procès bi mu am ak xalifa bi am moom la étranger bi mu noon bu doon tey comme mooy immigré bi nga xam ne <coughs> amul sax sans papier bi nekk Calais walla foofu am problème ak président Hollande ñu dem ci juge bi juge bi jël dëgg gi ne é eh, euh, euh, migrant bii nii réfugié bii moom moo am dëgg ci kaw président bi ah subhaanallah loolu da nga koo mën a dégg fi waaye juif bi loolu mu gis ak maanute boobu mu gis kii mooy xalifa bi teewul xalifa jullit yi ak koo xam ne juge la jox nga xam ne juif la ci kaw ki nga xam ne moo jiite jullit yi mu jaare fa ne an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah duggul lis ci l'islam ne maa ngi seede wax kalimatu shahaada tey dugg ci l'islam lan moo ko wane mooy l'islam noonu lañ ubbee dëkk yi noonu lañ ubbee xol yi mooy jikko yi lañ defar ba pare ko yooyu ñu incarné ñu bari ci ñu ëpp ñu dugg ci l'islam loolu leen dugal ci l'islam waaye du jaasi du ay xeej ak i flèche ak i bomb waaw gis nga lii mooy l'islam yonent bi alayhi salaatu wassalaam leen ko jàngal xalifa yi ci ginnaaw ñun ñépp ñu ànd ak moom mais Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu doomu Seydina Omar boobu nga xam ne dafa am benn jigéen bu mu fasewoon woon ci lamsaay bu mu juróon ak moom ba ñu xëccoowee Seydina Omar dem jëli xale bi indi ñu ñëw ndaw si ñëw clamer ko Seydina Abu Bakar ci xilaafaam radiyallahu anhu nan la àttee bi xale bi la jël delloo ko yaayam Seydina Omar mi nga xam ne moo doon deuxième personnalité de de de l'islam foofu noonu ci Medina jullit ñépp Seydina Abu Bakar jël dëgg gi jox ko benn jigéen soxnaam sawoon jël doom ji jox ko nangu ko ci Seydina Umar ibn al-Khattab loolu mooy ñépp a yee eh, ñun suñu procès yu borne yi nga xam ne diwu doomu diw li muy def sax dañ ko dul moom du am sax procès dañ koy nëpp nëppal ndax kat doomam baayam li mu doon la wala moom li mu doon ak fi mu bokk l'islam na xamul lool yonent bi alayhi salaam ghazwatu badrin xa <coughs> histoire bi nga mook Sawaad Ghaziya radiyallahu anhu wan nañu ne njiit yi ci jullit njiit yi ki dul jiit noo tax mën a woon al muslimuuna tatakaafa'u dhimmatuhum ñoo yem seen pacte ñoo yem ñoo yem ñoom ñépp moo tax damay fayul ak maa gaañ mu yëkkati kiiwam ne ko fayul ndax loolu mooy maandu te loolu mooy justice kon loolu ñu ngi koy jàngi tamit ba léegi li nga xamante ne mooy ci euh, ghazwatu Badr ah bokk na ba léegi ci nga xam ne moom lañuy jànge ci lii pour bañ a yàggal mooy <coughs> yiiféey jullit ñi suñu boroom dafa def dafa dañ dañ koy jànge ci ghazwatu Badr nañu fexe alal bu mu nekk li féete kaw ci li ñuy xool li féete kaw ci li ñuy xool na nekk li nga xam ne mooy ngërëmu yàlla li Cheikhul Xadim di wax radiyallahu idil muridu la yuridu abadan ghayra ridar rahmani haythu qasada ndax ki nam ma jëm ci borom bi te ñun ñépp képp kuy jullit nam nga dem ci borom bi laa yuridu abadan moom du nam du bëgg mukk dara ghayra ridar rahman lu dul ngërëmu suñu borom mi nga xam ne mooy arrahman haythu qasada fu mu mën di féeti mooy nañuy fexe ba alal daraja bëgg yooy nga xam ne mbiri àddina la bu mu féete kaw li nga xamante ni moo leen boole te gën dëgër loolu te lool ñu ngi ko gise ci wute bi ñu wute ci ghanaim yi bi nga xam ne moom la saxaaba yi radiyallahu wute ci li nga xam ne mooy butin de guerre bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi leen yar ci mbir moomu alquran wàcc ci yasaluunaka anfaal qulil anfaalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslixu daata baynikum bi nga xam ne ci lañu wuute ci màng mi ñii ne ñun ñoo ko moom ñii ne ñoo ko moom ñële ne ñoo ko moom suñu boroom ne leen nag déedéet déedéet buur yàllaa ko moom ndawam bi di sallallahu alayhi wa sallam ma ko moom fattaqullah ragal leen yàlla ci lum ci dogal na ngeen ànd ci loolu wa aslihu zaata baynikum rafetal leen seen diggante ndax loolu moo ëpp solo li ngeen di xëccoo kon jullit lu ñuy dugg rek même buñ ci amee ndam bu ñu ko xëccoo ndax mbiri àddina bu ci xëccoo naree am nañ ko bàyyi te xam ne li ñu boole ak li taxoon ñuy yëngu moo ëpp doole alal ji te moom faanin day day day day almaalu faan dafay jóge dafay jóge day jeex <coughs> kon nañuy def suñuy objectif yàlla tax suñu conférence yi nga xam ne moom lañuy def na buur yàlla tax suñu dars yi ñuy def na buur yàlla tax suñu gàmmu yeeg màggal yeeg yooyu yëpp na yàlla tax waaye buñ ko def ndax ñu naan conférence waa diw moo gën a neex bu waa diw bu waa diw moo gën a xumb bu waa diw bu waa diw jàng yaa dàqoon bu waa diw tem baa ginoon neex moo ginoon a xumb déedéet ku nekk mel ni mu am benn genre xëccoo ñii naan waa Lyon wa jël ndam li ñii naan waa Montpellier wa jël ndam li ñii naan waa La Rochelle wala waa Paris ñoo jël ndam li waa Marseille déedéet oh gàmmu Cees gi moo dàq gog gog gog gog mbuur gi wuu Jurbel daaneel na Bambey conke sil dàq na njaareem déedéet yooyu warula doolu warula nekk noonu lan moo taxoon ñuy jëf lillaahi war rasuul na buur yàlla tax na bu yonent bi aleyhi salaatu salaam tax bu ñu fa def dara loo xam ne naturellement bu doon leneen la duñu ko def bu fa nit ñi newul woon walla occasion bu mel noonu ndax loo fa def loo xam ne bu fa nit ñi woon doo ko def mooy yàlla taxul <coughs> mooy yàlla taxul te nag lu ñu tudde diw nañ fay waxtaane diw moom la suñu sëriñ doon wax di ko répéter di ko wax di ko répéter saa su ne muy Seydina euh, Muhammad Mustafa radiyallahu anhu këne xoolal gàmmu yi mujjee def nii rek ñu ngi ko doon waxaat këne bu ñu dee tuddee ne guddi yonent bi alayhi salaatu wassalaam amuñu droit di fa wax keneen di fa waxtaane keneen ku dul moom ndax yooyu yépp falsification la bal man dama naan trahison la ndax dangaa trahir non seulement yonent bi alayhi salaatu salaam ni nga ne yow nga ko tudde du dëgg waaye dangaa trahir ñi nga xam ne dañu jàppoon ne looloo tax ñu ñëw nga leen di waxtaane la yow sab sëriñ kese ak ku man di doon man nga nag wax sa sëriñ li mu wax ci yonent bi alayhi salaatu waaye ñëw bëgg jël lépp def ko sa sëriñ dangaa amul droit sax di waxtaane moom ndax moom tuddewoo ko te taxul du moom lañ ko tudde te loolu mooy ci wax bi waaye nañu fay nekke na nekk comme ni nga xam ne yonent mi alei saatu salaam ndajeem bi jataayam yi mu doon jataayoo di fa nekk niñ ko jànge ci xadiis yi gis ko ci siira bi ni doon tooge ak jataay ya nam doon deme na jataay yi mel noonu ndax mu ngi ci suñu biir wa'lamu anna fiikum rasulallah yéena ko tudde <coughs> mu ngi suñu biir ngeen ñëw ne yow lañ ko dégg di ko waxtaane keneen ba pare di soloo di toogee di defe noo xamante ne ni moom am njàngaleem da koo tere loolu c'est une malhonnêteté ginu koo féete kaw kon nag ne suñu lépp yàlla tax ñu bare nekk ñoo xam ne alal day tax ñuy xëccoo déedéet ah, <coughs> bokk na ci li nga xamante ne moom lañuy ñuy jànge ba léegi ci ghazwatu Badr que ne corps mën naa nekk ci xare léewaatoo corps bu ci imaam bi joxe digal comme ni Seydina Hamza ak ñooñu def ñoom Utba ak ñoom Utba Ah. dañuy jànge tamit ci ghazwatu badrin ba léegi këne suñu boroom ñi muy jàppale mooy ñi nga xam ne ñoo ko gëm dëgg-dëgg tey jëf ay matuwaay jëf ay effort ngir ñu mériter en tout cas il faut ñu mériter jàppalum yàlla loolu fan lañ ko gise mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saxaabaa mi radiyallahu anhum ba nga xam ne ci lañu pare waajal seen bopp même bu dee xare taxul woon ñu jóg ñu yëg ne kuffaaru Quraysh ni ñu ngi ñëw armée bee fi des bu wax ak ñoom ñu jël matuwaay yépp waajal seen bopp ànd sàkk sàkku ndimbal ci yàlla iz tastaghithuna rabbakum fastajaaba lakum ba ngeen di ku ngeen ba ngeen di sàkku ndimbal ci seen boroom di ko woo au mu xam ci seen xol këni yaakaaruñ ku dul moom doxuñu yënguwuñu ku dul seen boroom subhaanahu wa ta'ala ñu jël matuwaay yi war tooguñu rekk waaye dañoo waajal am ay stratégie yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wàcc fenn ñu ne ko ñu laaj ko ne ko ndax fii nii noonu la ñu dem fatt teen yi jël matuwaay yépp def ko à leur côté ngir ñu gañe occuper teen yi fatt yeneen teen yi ut seenu mbalkaam bopp ngir jël li nga xam ne mooy tax ñu gañe yépp ñu mettre ko à leur côté à disposition bàyyeekuwuñ seen bopp rek ne ñun maana rasulullah bu yonent bi yàlla bi mu ngi ànd ak ñun sallallahu alayhi kon nañu dem bu ñuy nelaw sax ñooy gañe déedéet ñu jël ay matuwaay sol ay mbubb koŋ na hada huwa tawakkulu moo tax seydna omar radiyallahu anhu mu ne lamma kaana yawmu badr ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yathibu fi dir'i wa yaqulu sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluuna ad-dubur bal as-saa'atu maw'iduhum was-saa'atu adhaa wa amar loolu mooy ak tawakkulu ala allah wàkkeerlu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne moom seydna omar tawul gisoon nañ bésu badar maa ngi gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam yasi bu fittira mu ngi sol bu koŋam di dox jëm ci yéeféer yi naan sa yuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur waat naa ne sa yuhzamu dinañu nërmeel aljamu seen mbooloo mi muy mbooloom yéeféer mi wa yuwalluna dubur te tey waat naa ne dinañu wale ginnaaw di jàng aaya yooyu mooy dafa ba ñu pare waa paaralee seen bopp sol ay mbubb koŋ waajal yor seeni arme seeni flèche seeni xeej lépp pour yàlla daal di leen jàppale nan la leen dimbalee jàppale leen ayyadahum bi jundun min indi min al malaayika da leen a jàppale dimbale leen ay malaaka yoo xam ne ala rasihim jibril wa mikaayil wa israfil malakun azim yashhadu alxarba yàlla jël ci crème malaaka yi seydinaa jibril israfil mikaayil ñooñ la jël indi ak malaaka yooyu loo jàppale leen ndax gis na ne ñii ñoom na ñu jàppale hum ahlun li nusrati rabbihim ñoom dañoo habilité ngir jot ci li nga xam ne mooy ndimbalu seen boroom subhaanahu wa kon ñu nit buñ bëggee yàlla dimbali ñu fokk ñu jël matuwaay yi waay inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim buur yàlla du changer du changer li nga xam ne moo nekk ci ay nit fekk ñoom changé wuñ li nga xam ne moo nekk ci seen biir gis nga suñu situation bu calamiteuse bi ñu newee ñun jullit ñi ci kaw suuf nga xam ne ajinaas yépp way sobewu yépp bu ñu soxlaa duma ay bomb yu ñuy tester ci ñun lañ koy tester nga xam ne ñun ñooy les laboratoires ñun ñooy kaña yi lañ ñu jàppee ndax médicaments yi buñ koy waajal ci ay animaux ay kañaag yooyu lañ koy def ñun nag médicaments yi gina a bon nga xam ne du pour faj mais pour dessiner ay peuple lañu muy bomb yi buñ koy tester ci julli ñi lañ koy tester bu ñu bëggee suñu loolu ñu génn ci suñu ñàkk fulla suñu rusa sax wan reconnaître li ñu ci biir ñoo xam ne du ñuy jullit nga gis ku nekk di fexe bañ ñu xam ne moom jullit la ndax la ndax suñu état bi ñu nee buñ bañee bu ñu bëggee nag loolu deñ fokk fokk ñu dellu ci jàngalem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam il faut ta bu boobaa rek lañu yàlla dimbali ñii bi mu leen di dimbali bàyyiwu leen ñu toog bàyyeebu mu ne maa ngi di dimbali déedéet dañoo jël matuwaay yi war mu daal di leen dimbali yónnee leen ay malaaka yoo xam ne ba moo tax ko faaru Quraysh ni bari na ñoo xam ne dañ leen a rey gis nañ Seydina al Abbaas mu ne Abul Yasar mii man du moom a jàpp prisonnier keneen la abul yasar di wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ayyadaka allahu bi malakin azim ne ko buur yàlla moo la jàppalee malaaka mu tedd mu màgg moom la la jàppalee ba ni nga xam ne ci nga amee ci nga jàppe ki nga xam ne mooy al abbas mi kon loolu bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jàng mooy buur yàlla ñoom lay jàppale du jàppale n'importe qui ah ah non non non du n'importe qui lay jàppale mukk alladina in makkannahum fil ardi aqaamu salaa wa aatawu zaka wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari walillahi aqibatu al umur mooy ñi nga xam ne in makkannaahum fil ardi bu ma leen jàppalee ci kaw suuf jàppandalee ci kaw suuf aqaamu salaa dañuy taxawal julli wa amaru bil ma'ruf ñuy digle njekk wa nahaw anil munkar ñuy tere li nga xam ne mooy njombu yu baaxul yi ñooñu la buur yàllay jàppale mais mënuñoo nekk yi gën a élémentaire ci diine ji muy julli ñu ko moom lañ gën a ñàkkal ful te ñooñ la buur yàlla ñooñu si ñooñ ni ñu mel ñooñ la njëkk lim alladina in makkannaa fil ardi aqaamu salaa dañuy taxawal julli ñun ñu ñàkkal fayda loolu nga xam ne mooy moo téye l'islam bi as-salaatu imaadu diin moo téye mbaarum l'islam buñ ko mënoon a gam-gal beeka mbaar jullee ko téye ku ko waddal waddal nga mbaar mi muy l'islam ku ko dëgëral dëgëral nga l'islam di mbaar mi ñun ñu fuyate ko fule ko téye fële sànni di yaakaar ndimbalu ah. yàlla ah. naan mata nasrullah buur yàlla du dimbali ñu mel noonu déedéet kon nag gis nga ñii bi ñu jëlee matuwaay yépp teg seen kanam waajal seen bopp ci ngëm yàlla ci biir ak ci biti buur yàlla daal di leen yónnee ay malaaka te loolu nag du ñii rek lay am de wallaahi ah. képp koo xam ne nii nga mel ci li ngay dugg buur yàlla moo la ciy jàppale bu dee malaaka nga soxla mu ëndil la malaaka loolu lu jomboon ñun muy toog di jombal suñu bopp dara wa in udtum udna waxoon na yéeféer gis nga bu ngeen delloo ci lu yées li ngeen newoon ñu delloo waaye loolu mooy jullit ñi yéen tamit bu ngeen defee yi ngeen doon def lu ci yu baax buur yàlla li doon joxee ngi fi mu ngi fi ba léegi demul ku ko méritant ku méritant rek ku def buur yàlla dina la defal buur yàlla moom affaire bi moom amul lii laa sant ñun ñooy waa diw déedéet nekkal ko la neex boo boo nekkul koo xam ne yow ak mérité nga lool buur yàlla du la jàppale ndax da ko wax mu leer ñun ñi yàlla jàppale xam nañ ko ay xamuñ ko yàllay jàppale du dëgg buur yàlla wax na lu leer inna la nansura rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma taqumu lashar buur yàlla dafa wax ñu leer ñu muy jàppale bon oh, mu leer nañ ngaraan nit ñi xamuñu ko bañ a xam xam nañu ko foo ko xame alxuraan nañu ko yonent bi alayhi salaatu wasallam ñu ko jàng kon nag buñ bëggee buur yàlla jàppale ñu bañ génn ci situation yi ne foo jaar ñu jaar fii moo tax mu dimbali leen ay malaaka dimbali leen nelaw yim leen roof dimbali leen taw wa yunazzilu alayhim minas samaa'i ma'an ndox moo xam ne mi mu wàcc mu yóbbu rijza shaytaan jax-jaxal yi leen shaytaan doon def naan tey ngeen dee de yéen tey rek la leen Quraysh bu dóom suñu boroom dindi loolu yëpp wa labbada lahumul ard bi hadha al ci taw boobu ci la leen dëgërale suuf si xuru Badar bañ mën a avancer yéeféer yi mënuñoo avancer ñoom loolu la ndimbalu yàlla mën na nekk malaaka mën na nekk ay nelaw mën na nekk confiance boo xam ne moom lay leen di roof sa nulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b dinañ sànni ci xolu ñi nga xamante ni ñoo yéeféeri arron ba tiitaange te xam nga ne moos ki ngay xeexal bu dee ne dalaa ragal au départ même bu yoroon armes yi gën a baax doo ci yaa koy gañ ndax moom jàpp na ne am na défaite laata ñuy commencer kon loolu ñu ngi koy jànge tamit ci ghazwatu Badr waaye bokk na ci li nga xam ne tamit ci lañ koy jànge mooy ne bépp projet bu ñu teg ay nit dal ci jàpp di ci jàpp laata muy sotti am lu tax mënatuñu cee bokk bu projet boobu sottee nañ leen ci boole ci fruit projet boobu nañ leen ci boole bu ñuy séddale mbir yi ndax jàppoon nañ ci du ne dalee na neex a tax ñu dem ba au cours ba ci en pleine route ñu dëpp déedéet waaye dafa am ay excuses yu valable raison yu valable yu tax mënuñu woon a ànd ak ñun jusqu'au bout projet bi bu ñu demee ba buur yàlla defal ñu projet ba lañ bëgg buñ leen fàtte nañ leen ci boole lool fu ñu ko jànge ci ghazwatu Badr yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne ci la ko suñu boroom jox ndam lool bi muy distribuer butin de guerre yi da cee boole ñoom Seydina Ousmane radiyallahu anhu lu tax ndax li tax ñëwul moom Seydina Ousmane yonent bi alayhi salaatu salaam nag moo ne ko toog fi ndax sa soxna day waaja eh, di Ruqayya radiyallahu anha dafa feebar am ngi yéene ñëw mais manoo fee bàyyi ku mel nii ba laata. yonent mi alayhi salaatu bi ñëwaat ci dëkk bi fekk génn na àddina waaye mu jox ci ñoom Abu Lubaaba mi nga xam ne moom moo ko ne dëppal ci projet bi nga bokk da ñëw di xare si mais biñ ñëw ba raw xaa mu ne ko dëppal nga assurer intérim bi ak ñi ñu gis ñépp ñoom Sa'id ibn Zayd fay Nufayl ak ki nga xam ne mooy Abu Tal non Talha ibn Ubaydillah ndax yonent mi alayhi salaatu salaam da yónni woon ci loo xam ne. dafa concerner caravane bi ñu doon kari ñoo ñépp ak ñeneen yi ñu fi lim ñépp te gisoon seen tarjama ñu ñu jotu woon a gis ñoo ñépp dañ leen ak te boole comme si moo tax dañ leen di boole naan ñoom ci waa lu Badr lañ bokk même alhamdulilah bu dee ne fekkewuñ xare waaw kon loolu mooy suñu projet yi ak yi nga xam ne dañ koy taxawal ay nit bokku ci ci début dem ba ci biir gàllankoor tax mënatuñoo àgg ñooñu buñ leen fàtte luñ ci am duñ ne eh, ñun ñoo ñaq non non bu dee mu nga këram kooku ci la ndax loolu la loolu mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam te loolu la doxal fii ci ghazwatu Badr mooy lu am solo voilà wala mu nekk projet boo xam ne pour ñu début bi cinq personnes ñoo ko xalaat waaye waaye euh, pour appliquer ko ñi ñu ci soxla trois personnes la te ñoom ñëpp ñu bokk ci mooy ne cinq buñ ñëwee day ëpp ñëpp mënuñu fay nekkandoo trois yi di ko def mais buñ amee secours woo kenn waaye ni ñuy def après li gën mooy nañ ko bokk ndax ñee du ne dañoo ñàkk bañ a ñëw a tax mais dañoo xam ne ñett rek lañ soxla. te ñoom saabu bu kenn absenté ñoom ñoo ñëw taxawe loolu ñoon ñu boole leen ci mbir mi comme si dañ koo bokkoon ndax inna bil madina ci moom loo xoon tamit fële bi muy génn euh, bi mu jógee Tabuk ne am na Medina ñoo xam ne ñu nga biir Medina te waxoon nañ ko fi bu yàggul maa salaktum waadiyan wala qata'tum euh, shi'ban wa ma salaktum waadiyan illa kaanu ma'akum salaku shaarakukum fil ajr habasahumul uzr mu ne am na ñu ne biir Medina ñëweñ Tabuk amul benn xur bu ngeen dugg benn coono bu ngeen di am ci xur yi ngeen di dugg ak yooyu lu dul ne lu ngeen ci am ci tiyaaba ñoom dañ koy am ñu ne lan lay lan la lan lu tax te ñoom ñu des Medina mu ne ñooñu habasahumul uzr ndax ñooñu li tax ñëwuñ du dañoo bañ ñëw waaye dañoo am ngànt moo tax mënuñoo ñëw fekke ci li nga xam ne mooy xare bi ak ñun gis na te loolu la doxal fii ci ghazwatu Badr ni mu seddi ñooñu ci butin de guerre bi te bokku te ñëwuñu woon waaye <coughs> gis nañu tamit bokk na ci li ñuy jànge ci ghazwatu Badr ci côté prisonniers yi mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jàngal nañu lu rëy mooy ne le fait diw damaa bokk ak moom bum tax nga bañ maanu envers moom ba moo tax as Seydina Abbas jour bi nga xam ne gaay yi waa Lamsaar dañoo ñëw ne moom dañ ko baal nañ ko bu mu joxe rançon nañ ko bàyyi mu dem yonent maa lay saab saab dane wallahi laa tadaruuna lahu dirhama maa ngi wàcc yàlla ma ne laa tadaruuna minhu dirhaman dërëm ci war a joxe du ngeen ko bàyyi lépp lay fay te pourtant mooy baayam mooy baay ci xam frère baayam la mais déedéet mu ne ko Seydina Abbas yonent ma sar sam ne ko fayal mu ne manuma ko mu wax ko alal jam yor waa lamsaar bi wax mu ne dina ko fay waxuma la allégeel ko dara mais fifteen duñ ko dindi loolu mooy maanute loolu mooy maanute sa doom ak sa lépp la mais justice la teg ci kawam naa ko ak moom na nekk sama sama frère jumeau na nekk sama frère jumeau koo xam ne ay seex lañ ma ak moom amul day ñaaw boo ko defee day ñaaw déedéet mais ñeneen ñi nag du ñaaw moom boo équitable envers ki nga gën bokkal ñàkk équitable maanu ak ñeneen ñeneen ñoom amuñu ay ay mbokk moo tax loolu mooy maanute te moom lañu yonent mi alei saatu salaam wan ci wàllu usaara badri te Seydina Abbas mooy ki ëpp ku fay xaalis ku jënd sa bopp mooy ki ëpp lu mu joxe xaalis te pourtant kooku mooy bàyyi yonent bi alayhi salaatu salaam di bàyyi te xam ne loolu la dog loolu la wax ne par force loolu lay jox loolu lay joxe te kenn du ko wàññil dara lool gis nga maadute noonu lañu war a mel ñun amul sama soxna la sama kii la sama doom la déedéet loi bi loi bi la même bu dee man maay monsieur le procureur man maay jiite parquet bi loi bi lii la ñépp ku jóge aéroport da ngay def topp rang bi dañuy topp amul ne man mi nekk ci gise bi man police bi ci sama doom moo jóge Europe mooy ñëw moo wàcc kon ni ñëw rek jàll déedéet lii la lii la rang ñéppay rang même bu dee sa baay man sa baay maa ne ci poste bi ñëwal te boo ñëwee nga def ni ñépp amul ñëw rek waaw waaw waaw na nga def yaa ngi door agsi aca jàllal non montre-moi ton tegal sa baaraam fi ñu koy teg ñu xool say empreinte ak foo jëm ci dëkk bi bindal ci këyit ñu xool fan nga jëm ci dëkk bi loolu mooy maanute mais ñun yii nii yii dafa mel ni yii nii ay léeboon léppoon la ndax dañoo sori njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam di épouser njàngale ñoo xamante ni lépp ay privilège la muy la démocratie monarchie nga xam ne buñ la xasee fal moom genre monarque nga rek genre buur nga muy monarchie constitutionnelle boo xasee doon président privilège yi ngay am comme buur ñi la jege it comme buur ñun yooyu lañ xam poste boo am bu baax comme buur ndax lan ndax mooy diw yonent bi aleyhi salaatu salaam jàngaluñu lool te loolu gis nañ ko ci xasatu Badr léegi pour jeexal mooy dañuy gis ne yéeféer yi ba léegi ci li ñuy jànge ci xasatu Badr mooy yéeféer yi euh, bu desee lu dul xeex lislaam dañuy trouver alalu xeex l'islam mooy ne yow jullit yow pays réew mi nga xam ne wala waa ji nga xam ne situation économique am baaxul wala réew mi nga xam ne ñu ngi sonn bés buñ déclarer ne dañuy xeex yenn projet yi l'islam yoo xam ne moo xam ci charia bi ay lii phénomène tel wala loi tel dugal loo xam ne ñoom yéefar yi da leen di arranger tey damm l'islam pare nañ ngir def ci alal judul jeex lool fan lañ ko jànge ci ghazwatu Badr bi ci affaire prisonniers yi qissatu Umayr ibn Wahb ak Safwan ibn xoola Umayr Wahb mu gis nañ tarjamaam bu yàggul radiyallahu anhu ñëwoon jóge Quraysh ànd ak ñoom Abu Jahl xeex si yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais Umayr ku ñàkk la woon waaye loolu lépp dérangé wul Safwan ñàkk na ak ay detam ak njabootam ju sew geeg ni muy dunde te loolu du ko ump det bi mën na koo ump mën na koo bañ a xam waaye que kii moom dund gu metti la yor ak doom yu mu yor loolu xam na waaye dimbali wuñ ko de mais ba mu nee waat naa ne bu ma amoon bu dul woon sama det yi ma am ak sama njaboot gi nga xam ne après sama ginnaaw du ma xam nu ñuy def konoon te kon ma rey yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci saase Safwaan pare ngir téyal ko loolu ne ko say det amatoo det fay naa leen maa leen di fay te sa njaboot sa ginnaaw sama njaboot la ils seront les pupilles de la nation ñoom ñooy nekkit ñoom ñoom les enfants gâtés de la nation la ñuy doon maa leen di yore lépp ndax lan pare na ngir damm ngir rey yonent bi alayhi salaatu wasalaam yéefee yi lool da ngay gis pays yi ñuy jàppale yëpp moo tax dañ naan la non buñ la jàppale noonu ndax yow dangaa ngaa ñàkk ndax seen bu baax déedéet ndax intérêt bu ñu am ci sa ginnaaw action yi ñu leen war a defal mooy ne ah bon man il faut nga doxalal ma moo tax suñu pays yi lool la ay UNICEF ak yooyu yan li ji la ñuy dañuy jël alal yi di ko jox suñu réew yu noonu ci maali foro déedéet yu leer lañ leen di tegal. moo tax gis nga Angola temps yële bi nga xam ne ci leen pénaliser homosexualité def ko teg ku ko def dañ xaw ma pend de mort xaw ma ak yooyu ci saase la américains yi daal di dagg ne aide yi leen doon jox yépp dagg nañ ko ba pare di leen tëkku di leen wax lu ne bañ mujj dindiwaat ko buñ ko dindiwaatee ñu daal di rétablir li nga xam ne mooy aide. Ah. mooy ne yow lan ba pare di ci yokk comme que yow <coughs> yaa ngi doon dee seen yoon nawu ci moo tax pays yu bari nga gis suñu réew yi suñu réew yi nga gis yenn loi ñu koy doxal ngir am ay financement ndax source de financement la source de financement la ndax tubaab yi yenn yi boo doon ko defalu duñu la financer moo tax nag suñu réew yi ngay gis yenn loi yi ay homosexualité yooyu yëpp nga gis ñu pare ngir ngir voter ko ngir ñu ne léegi nag pays integre lañ ils ont euh, euh, euh, léegi rejoindre nañu les pays yi nga xam ne ñooy yu démocratique yi yi nga xam ne c'est les pays démocratiques ak yooyu bu ko defee ñu commencer di leen jox moo tax ay lu ne moo tax xoolal même loolu ci loolu mooy entre réew ak réew mais même population yi moo tax suñu dëkk yi boo gisee phénomène góor jigéen di fa bari mooy ne euh, dafa nekk loo xam ne source de am papier la ak source de tukki dëkk bi danga fay nekk ñàkk sonn waaye kenn dalaa faale du benn consulat mooy taxaw di lijjanti say mbir non taluñu ko sax taluñu ko sax du ñu fi nekk di lijjanti say mbir yéen gi ci gaal yi di nappi du ngeen am dara seen yoon newu ci duñ leen jàppale au contraire dañuy piller seen ressources yi sotti ci ay produits yoo xam ne day ray seen euh, yi nga xam ne mooy jën yi foofu waaye loolu luñ la dimbali mais bés boo ñëwee ne homosexuel nga ne nag gars yi dañ lay discriminer léegi nga gis ambassade yi ay États-Unis ay France ak yooyu pare ngir jox la visa jàppale la ak yooyu yépp indi la seen dëkk comme ni Safwaan daal di wax quoi jële bi nga xam ne pare na moom Umayr ngir rey yonent bi alayhi salaatu salaam situation avant loolu yoonam new ci ak ñàkkam mais comme que taxaw na ngir def loo xam ne day damm l'islam dam ba bi gën ray mag ci lislaam ray ko mu yonent naa sa sam pare na ngir financer ko loolu la moo tax yooyu phénomène la yoo xam ne mais du lool rek ah. du lool rek waaye mooy modèle yi ñuy wan yi tax nga nguur jigéen bari ñoo xam ne seen lépp mbir ci biti nii lay wane nit ñi mel na ak film yéeg yooyu moo xew ñépp di ko teg te amul benn critique kenn du xool liy teg ci tegu ci tele yi seen yoon newu ci yooyu am mais mooy ne il suffit nga wootewu yooyu que léegi gaa yépp jàpp la jàppale la ndax xam nañ ne lii moom bokk na ci lislaam dina tere ñu jàppale la indi la may lay këyit indi la ngay tukkee def lu ne di yónnee say bàyyi ay xaalis léegi ñu ko kontaan di la tagg ka def lu ne moo tax looloo tax loolu bokk na ci li nga xamante ni nii dañ koy jànge tamit ci ghazwatu Badr moo tax il faut être vigilant ak yeewu këne gaa yu bari tamit noonu la <coughs> mooy ne l'islam bi ñoom bu desee xeex ko pare nañ pare nañ ngir dex lépp waaye yow nga léegi rek yow ki ñuy jàppale day foog ne moom dañ koy jàppale ndax gaa yi dañoo baax altruisme mukk parce que li ngay def la li nga leen bëgg doxal la ndax Umayr ibn Wahb moom xam na ne li tax um Safwaan di ko di ko wax lii ne ko moo ko yoral detam ak yooyu du mbokkoo bokk rek que ñoo bokk Quraysh déedéet ne mbokkam la seen normal déedéet ndax di ko bëgg yoral yonent bi alayhi salaatu wassalaam képp loolu rek a tax moom mu ne dina ko finance te loolu nag lu ñuy dund la ba léegi réew entre réew waaye réew entre ay population yooyu yëpp da koy dañ koy gis di ko dund te yooyu yëpp ñu jànge ko ci ghazwatu Badr bi euh, am na nag yeneen ak yeneen ak yeneen waaye yi ñu ci wax insha allah daal dinay doy euh, wàllu prisonniers yi gis nañ ko que ne l'islam kon euh, duñ ko sox moom soxlawul ñu koy jàngal naan convention sangam pour les prisonniers gis nañ ñi nga xam ne noonu lañuy ñuy yore prisonnier ci l'islam euh, ni nga xam ne noonu lañ doon dunde dina neex sax dund ñi nga xam ne ñooy jullit ñi yooyu yépp nag yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal ñu ko ci ghazwatu Badr ñu daal di koy gis ak yeneen yi nga xam ne jot nañ ko gis ci biir nettali bi xam naa ko dañuy yem noonu ci njàngat yi ci jotaay bii di ñëw nag incha allah ñu daal di dugg ci tafsiru suuratul anfaal euh, bu ñu ko paree ñu xool li boroom xilaas radiyallahu taala an huwa ardaahu daal di wax incha allah wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in